ci xare bi mu génn di xaar Hiraq mu ne ci la ko dikkale ba mu fa newee foofu Tabuk ataahu Yohanna ibn Ru'ba moom lañ naan Yohanna Yohanna mooy lan Jean waaw mooy Jean waaw mooy Jean <laughs> Ah, Yohanna mooy gis nga <laughs> ay arabe la ñoon ay arabe yoo xam ne ay chrétien lañ mu doon doon nekk satellite romain mu dikkoon ko kon Yohan Yohanna ibn Ru'ba saaxibu Ayla nekkoon ki jiite woon ay la jiite woon nekkoon buuru Ayla foo fële jege Jérusalem ci soriwul woon Sham min bilaadi Sham hein bi mu ñëwee fa saalaxa rasuulallah yonent am ak moom ay accord moom ay des accords diplomatiques yonent moo ñu jàngal ni ñuy dem waaw waaw nan lay tisser ay relation ak réew yi réew yi lépp nag tegu alal xaq bil xaq di jaar ci dëgg mais tegu ci dëgg ci ni ko suñu borom bëggee <clears throat> mu daldi di def ak moom ay accord wa ataahu al jizya léegi mooy mu d'accord ak moom accord yi nu muy demee mooy dañuy nangu léegi génn ci su autorité romaine léegi nekk sous la tutelle des musulmans gis nga l'islam bi muy nekk mooy boo doxalee l'islam rek yow sa sa sa bopp day yëkkati ko <coughs> mooy doo sëgg de non mooy doo nekk koo xam ne ko nit ñi fontoo la benn réew du la fontoo waaw ak karaama ak teraanga mooy loolu dafa la leer ni yéefar yi def ñoom ñu yor yi yées di ko implanter fu nekk jàpp ne fu ne la mën a dem àddina bi yépp dafa war a nekk une planet boo xam ne ñépp pour doxe à l'occident te yow leer na ne ñuy yor bari yu yées yu nekk ci ñoom waaw daanaka ñun di leen jéem a roy ci lu bari ci lañu yàqoo waaw ci lañu yàqoo ci lañu yàqoo léegi lan ngay xalaat nga xam ne kooku kon homosexualité yi ngay fan la ko gaa yi jële yàgg naa am mais ni mu lawe léegi parce que koo gis parce que ñoom ñu ngi légaliser rek réewu nasaraan yi ñu nit nga commence so ñemewoo ñëw rek légaliser mais idée ba lañ fay dugal buñ commencé di law nit ñi di ko xaw a miin di ko nangu muy jaar ci ay film yu ñu leen jox noonu la ñuy def ba kii après bu ñëwee dóor loi bi fekk xol yépp xol li ëpp ci xol yi lëndëm nañu ba léegi amatuñu force du résister contre lu bon waaw parce que lu bon sax na ci seen xol ba pare nga xam loolu mais nga ne kooku am na droit nag fu ko neex ci àddina bi mu dem yóbbu fay arme def fa lu ko neex imposer nit ñi fi vision de la vie bi mu jàpp ni lii lañ war a doxe nga ne nag l'islam bi nga xam ne moo gën lépp moom amul droit def loolu ah. tey kay lan qismatun diis ah yow set séddale boobu sa àtte bi mais dafa jéng loolu waaw waa mbon bu leen neexee tasaare seen mbon waaye yiw nag bu ñu am audience boo nee gars yi musiciens yooyu du lundi au jeudi jàpp après du lundi au jeudi ba samedi ba dimanche mooy rek man nga ne du samedi au jeudi loolu lépp mën nañ koo am di caaxaan ci rajo yi émission musique yi fu ne léegi nag ñu ne ñoom moom mooy foo ne animation yi jàppal ma Sénégal de boo xamee boo ak boo xamee nit ci diine boo àndee moom foofu wala chaîne sénégalais yi doo leen ko jàppaloo jamais da koy jàpp ci kanamu nit koo xam ne nitu diine yow ci sa bopp rek bu la diine ñoree rus ngaa toog parce loolu day wàcce manum rus de day def nit faase am yenn che yi jaww ci seenu sénégalais yi képp koy seetaan yow matatoo yow yow yow faasik nga faasik nga xaarimul muru am mooy yow sa mbañum rus wadd na télénovela yi ku koy seetaan ku ne yow wóoratoo si wóoroo ah ay <laughs> la ilaha illallah saatutul muru ah sa mbañum rus rot na yow boo meloon nag doo ko imaginer mukk ngay am nit ku la seet si ñëw dëkk réew ma nga koy wan loolu tax diine ñor da doo bëgg a taalal daanaka benn télé waaw ñu ne ñooñu nañuy am audience fu ne waa dëgg nag nañ leen jox àjjuma quelques heures kese waaw loolu fu mu tegu. fu mu tegu am droit non yooyu ça sera bu ëppee non waxtaane diine la leen di non ça ça ne colle pas pourquoi ça ne colle pas <coughs> yonent ma lay sax sax gi gaa yi ñu xam ñun ha fa saalaha saaxibu ayla nekkoon satellite romain yi nekkoon chrétien fa saalaha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ah wa ataahu al-jizya accord yi mooy da ngeen di léegi dootu ngeen nekk sous tutelle Rome Byzance mais ci tutelle jullit ngeen di def waaw léegi nag comme que yéen mais da di des rester ci seen diine bu ngeen d'accord loolu mooy ne da soo ngeen d'accord da ngeen d'accord suñu hégémonie ngeen nekk sous la tutelle de bu jullit ñi ba pare mais da di acquitter ab impôt bu ñu naan jizya boo xam ne kuffaar yi ñoo koy joxe waaw ab impôt la boo xam ne kuffaar yi ñoo koy joxe ñoom la concerné te nekk ci réewum jullit ñi mais nag bu ñu ko joxee boobu yi réewum jullit ñi ñoo war a assurer li nga xam ne mooy seen sécurité. ak seen sécurité bien ñoo waral aar di wattu seen alal yi ak seen bakkan yi képp ku nar a dal ci yéeféer yooyu wala chrétiens yooyu wala ñoo nekk ci réewum jullit ñi nekk ci ay citoyen di acquitter impôts yi ñu war a joxe ak yooyu loolu képp ku leen dal boo doon mboolum jullit a dal seen kaw état bi day dal seen kaw parce que liñ dal ci kaw yéeféer yële waaw parce que ñoom nangu ñoo nekk ci tutelle réew mi nañ te tamit ñu ngi def li ñu war a def ñu ngi joxe li ñu war a joxe kon mu daal di jox yonent ma ne sa sam al jizya mooy bokk ci accord yi da ngeen di nekk suñu tutelle ba pare da ngeen di joxe jizya